أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey ci suñu fanweeri bind ak ñeent ci firib téere Laxdari tey moom dañuy ñëw ci leeral yenn masala yoo xamante ni day aajowoo nit ki am mbërëg mu daat koy xam ndax dina ko jàppale lu bëree bari ci wàllu jàmm yàllaam bu njëkk bi moom mooy naka la jigéen bi gis mbërëg di xamee ni kat mbërëgam jeex na kooku jigéen jigéen bi pour mu gis loolu jigéen ñi dañ cee wuute jigéen ñëpp bokkuñu ni ni ñuy gisee ni ñuy xamee ni seen mbërëg jeex na waaye ñi ci gën a si ñu ñëw ci ñaari mbir yi si ñoom ñaar ci lay amee mu ni aljufuuf mooy fenn ku jigéen ki mën naa xamee mbërëgam ci ni kat mbërëgam jeex na mën na koo xamee ci kat mu dugal ab moso moso bi génn daa daadi daa amul dara taqul taqul dara ñun hmm. wala mu ci ab wëtteen wala dara mu génn taqul dara xamante ni moom fi fi deret yi daan génne foofu wow na koŋ soobaa kooku noonu bu xasee ba am am loolu rek mën naa jàpp ni deretam arrêté na dégg boobu mooy ci suuf ñaa ñaareel bi moom mooy ñaay ñaay ndox la boo xamante ni jigéen daf koy daf koy gis bu bu deretam jeexee ndox bu weex la nee ndox mi comme ndoxu ciment la wala wala comme ndoxu lasoo lay doon ndox ndox mu weex moom lay doon dégg nga ndax weexoo tamit ku jigéen koo xam ne daf koo baaxoo gis su ko gisee rek moom boo ko gisee rek jeex na day jàpp ni deretam jeex na mën naa dem sangu ci kon jigéen pour mu gis mbërëgam pour xam ne mbërëgam jeex benn mu nekk ci fenn bi wala mu nekk ci giir ci mu gis ndox boobu noonu boo ko gisee rek soo baa jeex na day dem sangu ji dégg ndox ndox bi nag moom ndox bi yow ndox boobu moo gën a mën a tegtale ni deret ah, bi jeex na ka ah, ka fenn bi fenn bi rek jeex waaye ndox bee gën a kii koo xam te ne moom chaque jour moom fenn rek lay lay gis bu gisee fenn na dem sangu ji koo xam ne moom chaque jour ndox lay gis bu gisee ndox moom na dem sangu ji koo xam te ne baaxoo gis ñoom ñaar bu gisee benn bi day xaar ba si mujjanteelu waxtu muxtaar bi dégg nga mu soog mu soog a dem sangu hmm. kon ci ñaar yooyu noonu ci lañuy ñuy xamee ni mbërëg bi jeex na ku jigéen jigéen kañ lay la war ci jigéen muy xool ba xam mbërëgam jeex na kañ la ko war a xool mu ni loolu ci ñaar ci ñaar ñaari waxtu yi la war a xool saa bu waxtu julli jotee ndaw si war naa xool kat est-ce jeex na arrêté na wala arrêté gul ndax bu waree julli mu mën a julli beneen bi moom mooy saa bu wax saa buy nelaw nelaw saa bu waree nelaw bu demee ba waaye tëdd guddi mu daal di xoolaat ba xam deret ji arrêté na wala arrêté wul ndax loolu mooy mën a tax su fekkee wa dafa war a julli timis ak gee mun koo julli balaa muy nelaw waaye wax ni nag mu tëdd ba ay xaaju guddi jug jug di ko xool déedéet dégg kon su nga war a xoolee ba xam sa deret ji arrêté na wala arrêté wul bis ci ñaari ñaari yi la saa bu waxtu julli jotee nga xool ko ak tamit saabu booy saa bu tëdd tamit balaa ngay tëdd nga koy xool dégg si ñaar si ñaari waxtu yooyu noonu ci lañ ci lañ cay xool ba xam moom kat deretam arrêté na wala déet bu xoolee gisul gi gisul su xoolee gisul li waaye ne deret ji arrêté na mu kon ne xam ne daa mbërëg bu gisee li waaye ne deret ji arrêté na mu xam ne kon mbërëgam jeex na ñëw ci beneen leeral ki nga xamante ni moom mooy ku am deretu jorngel sànq ba léegi bu ngeen ñu dégloo ñu ngi koy tudd lu bëree bëree bëri lan mooy deretu jorngel deretu jorngel moom mooy deret bi nga xamante ni jigéen gi daf koy gis muy ñëw ci moom ginnaaw ba ba ba waxtu yi mu war a gis deretu mbërëg jàllee deretu mbërëg nee na fukki fan ak juróom la fukki fan ak juróom yi bu jàllee deret boo gisaat ah dee bu mooy tuddee deretu jorngel wala sa sa aada juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yi man na dee ji kon ne yokk nga si ñetti fan ñetti fan yi man na déet bu kon loolu mooy tudd deretu jorngel deretu jorngel boobu noonu nag bu xasee ba ñëw yow yow ku jigéen ki deet boobu noonu comme comme bu la dalul la génne yow ku jigéen ku laab na dañuy jàppee ku laab comme comme ku dere ku deret soobaa dañuy julli di woor danga danga war a julli war a woor ak lépp ndaf la ndaf ndaf laa war dégg nga dangay julli daal di woor ndax loolu nekkul mbërëb julli woor sëy lépp lu war ku laab rek ndaf laa war yow ku jigéen ka danga am deretu jor ngeen su fekkee lu aju ci wàllu julli saa bu julli jotee danga war a jàpp dañuy xool jàpp bi fan lay waree su fekkee deret ji li muy génn bëriwul xamante ni deret ji day génn temps en temps par exemple bu génnee bu génn mën naa génn bu yàggee mu arrêté bu yàggee mu génnaat su fekkee deret jorngee bi noonu lay def xamante ni génn nekkul day génn di génn lu bëree bëri soit foofu dangaa war a jàpp sa julli su fekkee ne deret jorngee day génn génn continuer xamante ni moom li muy génn dafa bëri lool lool soit foofu soit foofu jàpp jàpp du la war yow yaa koy siital yéen a yem dañoo ngay jàpp dañoo sopp saabu bu julli jotee ngaa di jàpp kon fi la julli di waree sa ci fi muy nekkee loo xam day yàq jàpp xam dangaa war a jàpp saabu bu génnee moom mooy su fekkee li muy génn bariwul waaye su fekkee li muy génn dafa bari moom suba dañoo sopp nga jàpp kon mën nañu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi